Hmm. imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax bil isnad muttasil fi awal kitab ilay bismillahir rahmanir rahim kitabul ilmi allah hmm. Hmm. kon kitaabul ilmi mooy donc à partir de cinquante-neuvième hadith la ñuy gis insha allah ba ñaata ba cent trente-quatrième ba cent trente-quatrième xadis kon war nañ am ñaata loolu ñaata la soixante-quinze xadis insha allah kon war nañoo préparé wu ci soixante-quinze xadis yoo xamante ne lépp ci wàllu xam-xam lay wax wala soixante-seize waaw insha allah euh, fii bismillahir nga xamante ne moom moo ñëw xam nga imam al-Bukhari rahimahullah bi ñu bind saxiix bi euh, en fait daf koo def ay tabu ay maanaam daf koo def ay euh, ay bunt ay téere yu bari maanaam moo tax mu ne kitaabul iman maanaam kitaab bad'ul wahyi après mu ne kitaabul iman après mu ne kitaabul ilmi après da ñëw kitaabul wudu et cetera euh, mboolem nu sax yiñ ñu am li ci gën a néew mooy quatre vingt bunt quatre-vingt-douze bi nga xamante ne mooy bi gën a mat te gën a siiw te mooy nusxa yi nga xam ne moom la ñu yor mooy nusxa yi nga xamante ne moom lañ la waxoon ne la euh, Abu Zar moo ko soloowe mooy ak ab abu ak abul waqt euh, Abu Zar ak Abul ñoom ñaar rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko soloowe jëlee ko ci seen ñetti sëriñ yi al-Mustamli as-Sarakhsi ak al-Kushmayhani ñoom ñett ñoo ko soloowe ci al-Firabri moom mu solo ko ci imam al-Bukhari rahimahullah mbooleem lu ñu jàngale maanaam mbooleem lii ñu bind mooy tiiri yooyu quatre-vingt euh, euh, quatre-vingt-dix-huit yooyu maanaam euh, c'est parce que imam al-Bukhari rahimahullah daf leen a bindoon berleen segg leen après la leen dajale ñu nekk saxeex moo tax mu ne al saxeex mu dajale mais jëlu loolu moom moo tax mu am yenn yoo xamante ne ci yeneeni riwaayaat yi mu wàññeeku hmm. waaye riwaay yi nga xam ne moom lañu am moom mooy yooyu noonu am na bu al-Asili tamit am na bu Karima et cetera rahmatullah alayhi hmm. waaye ci riwaaya Abu Zar yooyu moom moo tàmbalee bismillahir rahmanir rahim mu daal di wax kitaabul ilm et cetera waaye riwaaya al-Asili ak Karima amu ko hmm. moom dafa def kitaabul ilm doog wax bismillahir rahmanir rahim maanaam kon euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit mat naa wax fii moom mooy euh, téere bi lëkkaloo gi imaam al-Bukhari yi def fii rahimahullah maanaam mooy dafa njëkkee ba kitaab ban waxe après mu ñëw kitaabul iman mu doog indi kitaabul ilm maanaam da gis ne au lieu mu dem directement ci ahkaam yi àtte ji dafa fekk ne mbir yi euh, ñaari domaine la dafa am al ilmu billah ak al ilmu bil ahkam xam-xam yi xam bi nga xam ne moo aju ci yàlla ci boppam ñu war koo xam ak li aju ci atte yi yàlla tëral moo tax ñaari domaine yooyu ñooy domaine am xam-xam yi euh, ngëm maanaam xam bi ñu war a xam yàlla euh, subhaanallah noonu boo xam ne mu tëggee téere bi dafa yéeme mm-hmm. xam bi moo war a xam yàlla moo war a jiitu mais bu ñu xoolee fii ci kitaabul iman li mu traité ci xam bi mu war a xam yàlla dafa traité li nga xamante ne moom mooy li basique li képp ku bëgg a sóobu ci yàlla képp ku bëgg a dem ci yàlla képp koo xam da nga bëgg a jaamu yàlla képp koo xam te ne da bëgg nekk jullit bu mat ci mboolem dimension yi nga mën a am ak façon noo ko mën a amee ngir sa pas-pasu wér ak maanaam lii war a tax digg digg nga war a mën a dem sa départ mën a mën a baax loolu la indi ci kitaabul iman bi bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga mooy ni aju ci asmaa yi sifaat yi et cetera mooy boo demee bay maanaam cheminement bu mujj bi parce que foofu moom mooy bu mujj bi balaa loolu acte yi da nga war a toppatoo bu pare li aju ci loolu nga xam ne asmaa yeeg sifaat yi la nga war a nag dugg ci meloo leen incarné leen ngir mën a yegg dëgg-dëgg yooyu moom la mujjee indi ci saxiix kitaabu tawhid la ko indi mooy téere kitaab bi mujj ci saxiixu imaam al-Bukhari rahimahullah mais balaa mel ni comme daf lay wax ne la yow lii ma la jàngal ci côté ngëm nii lii nii rek lii jàppal loolu bul sonal sa bopp ci leneen ba keroog ngay yegg ci niveau bële bu fi nekk di doog a tàmbali contrairement ak li nga xam ne moo xew léegi léegi lan moo xew mooy gars yi dañuy tàmbalee tawhid di waxtaanee asmaa wa sifaat yi di nekk ci yeneen Ah, di dugg ci domaine kii léeg-léeg ñu dugg ci baatin bi nekk ci soobu ci rey ci seen bopp te fekk yi nga xam ne ñoo gën a basique xamaguñ ko leeragul ci ñoom yii nga xamante ne moom la la imaamul Buxaari yi wax ci sa kitaabul iman toppatoo loolu ba pare nga toppatoo li nga xam ne moom moo ci tegu ci mboolem atte yi nga mujjee fële parce que fële boo fa jëkki loolu nga gis ñu bëri bëri moo tax ñu sànk xattaa ci borom xam-xam yi bëri na ci ñoo xamante ne li nga xam ne moo leen yàqal seen yoon mooy dañoo ni pirip rek ñu dem ci asma ak sifaat nekk ca nag di ci wax di ci commentaire di ci dugg di ci sóobu dugg ci ilmul kalam wala ñenn ñi euh, dugg ci domaine euh, euh, tasawuf bi nga xamante ne moom mooy xaqaa'iq yi parce que xaqaa'iq yi ñooy traité asma wa sifaat ak xaqiiqatul muhammadiyya de manière générale mais asma ak sifaat yeeg yooyu après moo tax ñu gis ñuy nekk ci dérapage yoo xamante ne kenn mënu lu ko nekk. maanaam imam al-Bukhari rahimahullah ni mu tax toppalee tiirim bi rek daf lay dalay lay wan euh, yoon bi cheminement bi beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am mooy jiital gi mu jiital kitaabul ilmi ci mboolem yeneen tiir mooy tiir domaine bi wax affaire xam-xam lu tax parce que xam-xam mooy li nga xamante ne mooy li ëpp solo te dina ci ñëw léegi amul lu ëpp solo xam-xam bu boobaa laaj bi mooy lu tax mu jiite kitaabul imaan ñu ne la parce que li ñu lay mën a tontu mooy parce que kitaabu ngëm moo lay mën a yóbbu ci nga dem xam yàlla ak àtteem yi kon dangaa war a xam minimum ci ngëm ak lan muy gëm ak nu muy gëmee yàlla ak lan la yàlla di gërëm ci man euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wala wala maanaam bi mu jóge lii mu fi bàyyi moo tax aarif billaah yu mag yi ne taw aarifiina moo tax Cheikh Abdou Aziz Dabakh loolu la radiyallahu anhu ne ko Yonent bi sallallahu alayhi li mu woon nañ ko ko indil mu bind ko balaa muy génn àdduna nañ ko bind ba Sayyidna ko kenn du la indil dara gaa yi commencé euh, kii dinañ ci ñëw insha allah mi ngi ci saxee bi xadis boobu ko indi que xamal nga ñu ba pare jàngal nga ba pare xelam nag doo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal parce que loolu le fait mu wax ko loolu loolu mooy dalal xelu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne ndekete man su ma fi jógee affaire yëpp dina continuer di dox tey buñ ko indiloon kayit yi ni ko waa bindal ñu li ñu fi bàyyi mooy day xam ne kon mission bi def na euh, bi ñu ñu Cheikh Abdou Dabba radiyallahu anhu ne li yeneen ci sallallahu alayhi wasallam bëggoon ñu bindal ko bëgg ne nañ ko bind mooy tawhidul arifin ñu ne ko mais lu tax kon kiiwuñu ko parce que mu ne leen ne c'est parce que mooy li nekk ci yaxu alquran bii ay qul huwallahu ahad qulillahu rabbi ah xeet yooyu la mooy yii te boo ko tënkee ba tënk ko mooy yii imam al indi ci début bu Sahih am lii mooy tawhid yi aarif yi am nga xamante ne mooy bi gën a simple boo xoolee Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu ci kitaab ci téere euh, Futuhatul Makkiyya bi ci tàmbali bi bi muy tàmbali di seede ne sama tawhid lii la boo xoolee yëpp ay aaya alquran kese ay aaya alquran kese mooy li yàlla ne gëmal lii laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim qul huwa allahu ahad ah yooyu la lam yalid wa lam yulad ak ju mel noonu imam al-Bukhari rahimahullah lii mu la tënkal lii mooy tawhid boobu bi nga xamante ne soo ko xësee ba am après moom nga jëfee ndigal yii nii moo lay yóbbu ci yeneen yi nga xam ko xam gu leer boo xam ne du am lënt te de toute façon yii nga war a njëkki nga doog a xam yële comme que nag ngëm mënta ñàkk te faaw nga am ko maanaam nga bañ a dugg ci kalaam yi parce que boo xësee ba dugg ci almul kalaam après ay problème lay indi moo tax mu indi xam-xam bii leeralalal la ko nii te lépp nga gis mu nekk ay wax yoo xamante ne wax yooyu yàlla la wax yonent bi wax ci waxu saxaaba yi indi wala yu mel noonu taabii maanaam imaam yi nga xam ne ngir ngir ay wax yoo xam ne dafa ñëw ci alquran kitaabu bad'ul wahyi bi nag li sax mu jiitu ko moom mooy ne daf lay xamante ne la lépp ci wax yu la jóge domaine bi nga xamante ne moom la la njëkk a wax muy kitaabu wax wahyi dalay wax ne la xam-xam bi la mën a leeralal sa diine te yoon woowu doo nga mën a jaar ngir dem ci yàlla amul feneen foo ko mën a jëlee lu dul nga jaare ko ci wax yu amul feneen bul jàpp ne sa dangaa mën a muus même ñi am fatxul akbar fatxu yu rëy yi amul kenn ci ñoom koo xam ne mën na taxaw di tëral sharia amul xam-xamu sharia fi ñu koy jëlee mooy ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seen fatxu mënu leen may loolu seen fatxu xam nga lu leen di may yeneen ñu gën a découvrir xaqaayiq yi rek waaye du leen may ñuy gën a xam ak ñuy ñuy ñuy dem ba di mën a wax maanaam jàpp nii lañ koy defee julli nii lañ koy defee loolu fatxu du ko mayee fatxu du may nit mu mu la attee jàpp lii la fekk mus ko woon a dégg fenn mus ko woon a du ko mayee voilà julli nii lañ koy defee heure sàngam yooyu déedéet ndax waxoon naa la ne la loolu dafa bokk ci xam-xam yi ñuy tuddee ak zikr comme ni ko boo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko anzalna alayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim ndax dañoo wàcce ci yow yenent bi sallallahu alayhi li ñuy tuddee ak zikr mooy xam-xam boobu nga xam ne pour nga leeral leeralal nit ñi li nga xamante ne moom lañu wàcce ci ñoom te mooy alquran bi moo tax yenent bi sallallahu moo tax yenent bi sallallahu ngir wa ngir melale ngir alquran bi muy leeral jëm yenent bi sallallahu ci loola mu tàmbalee saar ni ko faad ni ko wal qur'aan di zikri maa ngi gin ci maanaam faad bi nga xam ne moom mooy taxaw jëmmi suuratul muhammadiyya maanaam jëmmi yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gin ci alqur'aan te mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy borom zikr ngir mu mën a leeralal nit ñi maa nuzila ilayhim li nga xamante ne moom lañ wàcce ci ñoom ah? euh, moo tax xam-xam la boo xamante ne xam-xamu zikr loolu yenent bi moo ko am sallallahu alayhi wa sallam xam-xam bi ñëw ginnaaw zikr mooy zabur mooy walaqad katabna fi zaburi mais min ba'di zikri anna al arda yarithuha ibadiy salihun ngir ne xam-xamu zabur xam-xam bu spécifique la boo xamante ne kenn xamu ko lu dul kii nga xam ne moom mooy xutbu zaman moo tax mais xam-xam boobu dafa ñëw min ba'di zikri ca gannaaw zikar gannaaw zikr la ñëw ak zikr boobu mooy xam-xam bi nga xam ne yeneen bi moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam di leeralal nit ñi ci suuraam maanaam ci ak suuratul muhammadiyya melo boobu muy saad bi saad am xaqaayiq yu nekk ci saad mais lii moo ñu ci intéressé euh, ne mooy alquran bi nga xam ne moom mooy boroomu zikar bi te moo tax ci zikar boobu ci la yenent bi sallallahu alayhi di taxawee mooy moo tax mu ne mu moom ñu wàcce ci yow zikar mooy loolu ndax ngir ne xam-xam boo xam ne yow rek yaa ko am na bu ko defee nga mën a leeralal nit ñi alquran di ñu wàcce ci ñoom malgré que wàcce nañ ci ñoom alquran waaye mënuñu dégg alquran lu dul ci yow ci say doxalin yow ci sa suura ci sa jëmm ni ngay doxalee alquran ni ngay saxalee di jëf ci alquran li ngay waxee ci alquran li ngay leeral ci alquran loolu rek lañ mën a xam kon xam-xam boobu dafa spécifique mu lay imam Bukhari rahimahullah ngir ne alquran xam-xam bi foofu rek la mën a génnewee moo tax mu tàmbalee ko ci kitaabul wahyi te tàmbaleewul ci kitaabul iman ngir ne ne lépp moo tax ne kitaabu bad'il wahyi tàmbali wahyi bi ken lépp foofu la mën a génnewee mu naaw nag ngëm ñëw bu ngëm ñëwee ba nga dugg léegi nag mboolem ba nga xam ne léegi leeral normalement ñun fi mu toll war nañu xam luy gëm lu dul gëm lan la ñuy gëmee et cetera lu jaadoo lu jaadul ci ngëm ak buñ bëggee dëgg dëgg cheminer def sulu topp yoonu yàlla nan lañu war a doxal te bu ñu xoolee ci côté parce que ngëm fi muy traité ni maanaam côté maanaam côté maarifa la mais dafa am ñaari yoon. daf ñaari mbir mooy li nga xam ne moom moo aju ci suluk yi ak li aju ci xaqaayiq yi li aju ci suluk yi moom la la expliquer ci kitaabul iman ne la booy sóobu ci yàlla teg ci sa xol ngay sóoboowee nii ngay doxale nga xam ne amul différence entre li nga xam ne moom ngay wax moom ngay def ci sa cër yi ak li nga xam ne moom moo nekk ci sa xol yi yooyu dafa war a am benn synchronisation bu leer bu ci war a am pour que sa fonctionnement mën a wér waaye ginnaaw gi nag ma wax la xam-xam nga mën a jàng xam-xam mu leer ci sa bopp parce que soo amul xam-xam en yaa ngi mel ni kuy dox ci lëndëm te yoon yàlla kenn mënu caa dem lu dul nga teg ko ci xam-xam lu leer mooy ala basira ala basira bi alquran di wax ana wa man ittaba'ani ci kaw basira qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani waxam ne sama yoon a ngi nii man yenente bi sallallahu alayhi wasallam sama yoon a ngi maa ngi woote nag ñu jëm ci yàlla ila allah ci yàlla kese lañ jëm waaye ala basira dafay tegu ci kaw gis-gis bu leer te mooy xam-xam man ak képp ku ma topp amma li tax boo xoolee rek ñu tudd kitaabul ilm ilm mu ëpp doole maarifa xam nga contrairement à ce que ñu bari li ñuy xaa ne xam-xam al maarifa moo ëpp doole déedéet looloo tax yàlla tudd al alim tudd al alim alimul ghaybi wa shahada xam na kumpa ak al ghaybi kumpa wa shahadati ak li feeñ borom subhaanahu wa ne alima allahu ñëw na ci alquran yàlla xam na ah, ya'lamullaahu yàlla dana xam xam na bu leer wax na ne allaamul xuyub moom mooy ki xamaakoonu kumpa yi ba pare daan ne alimun bi zaati sudur wala alimun wa samiul alim mooy ki nga xam ne moom mooy ku xamaakoon bi xam-xamam amul fu mu yam amul fu mu tàmbalee te mboole mbir yi la xam ca na mu nekke ak na mu nekkiwu maanaam nga gis ne forme xam-xam baatu ilmu yàlla daf koo jëfandikoo ci boppam ci alquran ci mbooleem nu ñu wëlbatee baat bi façon boo wëlbatee baat bi rek borom bi indi na ko melale ko boppam wax na sax allama moo xamal mooy xamle allama alquran alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam allamahu al bayan hmm? yooyu yëpp borom su allama aadama al asmaa kullaha mais yàlla melalewul benn yoon boppam ci arifa ya'rifu arif baatu ma'rifa yàlla indilu ko ci boppam benn yoon te fépp fépp fu mu tagg parce que maarifa mooy damay xamee à travers ay signaux mooy acquisition de connaissance mooy connaissance la mooy maarifa te yàlla dafay xam te xamam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem loolu benn mbir la bu ilmu ëppale maarifa ñaareelu mbir bi ilmu ëppale maarifa ñaareelu mbir bi mooy alquran mooy mooy mooy al al al euh, al idrakul maanaam kulliyat mooy lépp lépp lépp moom mooy mooy loolu alors que maarifa juz'iyat yi la maanaam mooy ay partition la moo tax maarifa ab aarif ab aarif day xam benn affaire lu gën a jege affaire boobu du ko xam wala mu xam benn affaire boo xamante ne xaqiqa bu bu garaaw ba pare réere ay xaqiqa yu ko gën a suufe wala bu réer yeneen xeeti xaqiqa yàlla loolu te nit ki bu demee ba nga xam ne dafay dugg ci jëmm yeneen ci bi sallallahu alayhi jeex ci moom tàkk nga xamante ne dafay bokk ci ñi nga xamante ne dañuy seede borom bi subhaanahu ngir jeex ci moom bi jàkkarloo ak moom ci lu ne ak lu nekk boroom bi subhaanahu dootu ko tuddee du ko dootu dootu nekk te xam nga ni ulul ilm lay doon wa ulul ilmi qa'imun bil qist shahida allahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi lay wax moo tax al ilmu billah moo ëpp doole al ma'rifatu billah moo tax moo la woon doole kitaabul ilmi te bu boobaa li ëpp doole ci ilmu xam-xam bi mooy moo tax mu ne xoolal yàlla li wax innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama la wax waxul aarifi waxul aarifi na al ulama la wax yeneen bi sallallahu alayhi wax aay bi lu mu doon wax al ulama u warasatul anbiya war ulama u ñu ëpp doole aarif ñu ëpp doole aarif yi te nit ki balaa muy nekk aalim maanaam ñu mën ko dugal ci ulama u yooyu il faut que xam aussi li nga xam ne mooy zahir bi ak baatin bi ci lay doog a duggee ci domaine boobu mais ba baatin kese dafa am yu bari yu lay rëcc ci xam-xam waaye zahir kese dina am ay xaqaayiq yu bari yu lay rëcc te dina am ay maanaam mbir yu yu yu yu tuuti yu yu sew sew yu bari yoo xamante ne dinañu la rëcc ci lënt lënt yi mooy mooy mustabihaat yi nga xam ne moom la wax ne laa ya'lamu na kasiirun minan naas lu bari ci nit ñi wa baynahuma umurun mushabbahatun ci beneen riwaaya mustabahatun laa ya'lamuhunna kathirun minan nas ci xadiis bi gisoon nañ ko yooyu noonu dalay rëcc doo ko xam moo tax nga gis aay bii di wax li xadiis bi di wax li mais doo mën a xàmmee sew sew bi ngir lan ngir yow zahir bi nga xam mais baatin bi daf laa rëcc mais bu dee baatin bi rek nga xam zahir bi rëcc la c'est que kooku boobu sax moo gën a dangereux kooku mooy gën a réer en day sànk parce que kooku mën na dugg ci lu koy alak te lu xam ne mi ngi dugg ci lu koy alak problème bi foofu la kooku moom foofu la problème am di te beneen mbir bi nga xamante ne euh, moo tax borom subhaanahu wa taala bi muy wax ñi nga xamante ne ñoom lënt lënt yi day deñ ci ñoom moom dafa ne war raasixuuna fil ilmi ñooñu la wax ñi nga xam ne dañu xóot mais ci xam-xam al ilm waxul maarifa looloo loolu moo tax euh, xaqiqatan euh, buñ jëlee ci degré gradation yi nitu yàlla bu ñu demee ba bokk ci ci aarif billahi parce que niveau la tam bu bu bu bu spécifique parce que mooy aarif billahi mooy lan maarifa mooy lan mooy lii tax may mën a gis maanaam bu ma borom subhaanahu wa ta'ala ubbil ma buntam yi mm-hmm. ci anam goo xamante ne damay mën di gis ay turam ak ay meloom à travers lu ne maanaam wala boog mooy mën di xam xaqaa'iq yi muy lu aju ci xaqiiqatu muhammadiyya ma koy gis ci lu bari ba pare di ko xam di sama xam-xam di yokk ci yooyu noonu xam-xam boobu bu nëbb boobu mais nit ki lu muy gën di évoluer day dem ba bokk ci waaqifuuna yi ak maanaam muhibbuuna yi mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy ahlul mahabba yi nga xamante ne seen xol dafay muur ci sopp yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam jeex ci takk bu ñu demee ba niveau boobu bu ñu yeggee ba foofu dañuy daal di soxla dem ci beneen niveau maanaam dañuy daal di euh, ñu ñu bëri nag bu ñu demee ba bokk ci muhibbuna yi rek dañuy jàpp ne falaay raay ba téene te effectivement fala raay ba téene mais sauf que dafa am benn point boo xamante ne ndax ñooñu muhibbuuna yi ñoom ñooy muqarrabuuna yi mm-hmm. maanaam ñoom la yàlla jegeñal bopp ñoo nekk ci xadaratul qurba mm-hmm. xadara jegeñ yàlla dinañ am ci ci maarifa loo xamante ne ñeneen ñi duñ ko am maanaam yeneen aarif billaahi duñ ko am ngir ne ñoom ñi ngi taxaw ci kanamu yàlla taxawuñ ci kanamu leneen yàlla rek lañ jàkkaar lool ci moom lañ jóge te ci moom lañ jëm te moom rek lañu xam xamuñu leneen bu ñuy wax ci yàlla la ñuy wax suñu xool moom la ñuy gis suñu déggee ci moom la ñuy jële di dégg seen lépp yàlla la ngir sopp gi ñu sopp yàlla seen xol dara nekku ci leneen lu yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jeex gi jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñoo ñooñu muqarrabuna yi lañ rek maanaam yàlla daf leen a jege ñalal boppam yóbbu leen ci xadara bu kawe ci xadaraat yi mais dafa am ñoo xamante ne ñoom ñeneen lañ mooy al aaluuna gis nga aaluuna yi ñi gën a kawe ñooñu ñoom en réalité amuñu leneen lu dul yàlla te ñoom yàlla daf leen a non seulement da leen a yëkkati ba ñu kawe mais daf leen a nëbb ñëpp da leen a ñëbb ñëpp ñëpp ba pare wàcc waat leen ci suuf ngir ñuy mën a jottali diine ji ci anam gi nga xamante ne mooy day boole côté zahir bi ak côté batin bi mais ñooñu ay raar lañ te ñooñu duñu xam leneen parce que ñooñu aaluna yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy ñi nga xam te ne ñoom ñooy ulul ilmi billah ñooñu ñoom ñoo gën a kawe même hatta muhibbuna yi xam nga ahlul mahabba yi ñoom seen biir li ci yéeme mooy dañu dañu jàpp mbir mi sax fa yam nga gis moo tax suñu wax ci ñooñu rek la wax jamais ñu dem ba wax ci ci ci kii bi ulul ilmi billah te d'ailleurs boo wax ci ñeneen ñi rek bu ñoo ñëlee dañuy foog ne non non non saa comprendre que ni ñun ñoo gën a kawe ñëpp et que wala ko ñoom loolu lañuy ñuy foog parce que ñoom dañu nekk ay afraad ay mafatihul kunuz parce que ñu spécifique lañ ñoom ci nitu yàlla ñi ahlul euh, euh, euh, mahabba mais dafa am ñu gën a kawe ci ñoom ñoo xamante ne yàlla daf leen a dugal gis nga ñoom moo tax ñoom seen. Euh, seen aaya ci alxuraan mooy xuurun maqsuuraatun fil xiyam comme xuurul ay yi ni ñuy nekkee ñoo xamante ne dañoo nekk ci seen xayma yi nëbbatu kenn du leen gis yàlla noonu la jëlee ñooñu nëbb leen mbindeef yi kenn du leen xam nga xamante ne mais li ci yéeme mooy dafa la boole daf leen a wàcc waat ci suuf ñuy jàngale diini ci en même temps da leen wàcc waat maanaam téyewu leen foofu parce que li ëpp ci ñële bu ñu yeggee foofu dañ leen koy téye ñoom duñu wàccaat dañuy solitaire en fait moo tax ñu leen dox wax ci yenn lu tax appellation boobu ay singulier la ñuy doon est-ce que léwu alors que ñii dañuy wàccaat nekkaat ci biir nit ñi sauf que luy nekkee ci biir nit ñi yàlla da leen di nëbbu comme uurul ay nii ñii nekkee ci seen xayma yi ñoom it noonu lañ la <laughs> yàlla da leen di nëbb mais dañuy feeñ ci xam-xam kese leneen lu dul xam-xam duñ ci feeñee dañuy nëbbu duñ am ay tasarrufaat duñu soppandiku comme ñeneen ñi ni ñuy def doo ñoom duñ ko am parce que ñooñu ñoom ñooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñoo ko doon ci ci ci matra bay al amin ndax amin kenn mooy yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa yeneent bi sallallahu alayhi nag ñooñu moo tax seen xol ñooñu seen xol mooy xolu yenent bi sallallahu alayhi ñooñu seen vraie particularité bon peut xëy na ñu ngi dugg ci lu domaine bu sax boo xam ne mais seen vraie particularité mooy ne ñoom amuñu ruuxu seen bopp ak seen xolu bopp amuñu ko parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko remplacer ak seen bos amuñu leneen ñoom noonu rek lañ ñoom voilà euh, kon dinañ gis njariñ gi nekk ci imam al-Bukhari la fekk mu indi kitaabul ilmi mu ne bismillahir rahmanir rahim kitaabul ilmi téereb xam-xam xam ah, xam-xam al-ilm euh, téere bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi mais ñeenti mbir rek la ci indi maanaam ñeenti mbir moo ko ci tax a bu njëkk bi moom mooy wane ngëneelu xam-xam ak màggaayam ak réyaayam ak kawewaayam ak bo boroom xam-xam ji ngëneel gu màgg gi ñu am martaba bu rëy bi nga xamante ne moom lañu am ci yàlla ñaareel bi ci def moom mooy teggin bi nga xamante ne moom la kii di jàngale war a amee kii jàngale ni mu war a mel ak xam-xam lañ koy yore bi ci def moom mooy mu jàngale kii di jàng ak kii sàkku xam-xam yan teggin la war a am ak nan la war a doxale nan la war a def ba jot xam-xam bi ba mu wér ñeenteel bi moom mooy aadaabu taxamul ak euh, xeet yi aju ci yooyu ak euh, ak euh, wéru maanaam li nga xam ne ñoom ñoo aju ci mustalaxaatu borom xam-xamu xadiis yi ay kañ kañ kañ la ma mataaya taxamul et cetera ak yu mel noonu kañ la ñuy ba ba ban at lañ mën a commencer jàng bi yanu te ba pare ñu xam ne luñ jàpp jàpp nañ ko ban naka la ñuy kiiwee yu mel noonu ay masalan baatu xaddasanaa yi ay axbaranaa ay ambaanaa ay kitaaba ay munaawala ijaaza ah, yu yëpp xeet yooyu yëpp mu ci ak ah, eh, ak yu mel noonu maanaam mu koy leeral ci bunt boobu ñeent cadre yi mboolem xadiis yi mu indi ñeent yi la ci leeral mu ne baabu buntu fadlul ilmi ngëneelu xam-xam wa qawlillaahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji maanaam nafa war a leer ne imam al Bukhari rahimahullah al quraan euh, dafay leeral ci xaj saxiixam bi ci anam gu ñu joyal ci ne al quraan mooy sunna maanaam du ne al quraan ak sunna mënuñu leen dàqale de déedéet al quraan mooy sunna mu ne ndax ndax alquran mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana xuluquhu qur'an yenente bi ci bopp mooy alquran wax nañ la ko léegi bu naan saar wal qur'ani bi zikri ci yenente bi la doon wax sallallahu alayhi wa sallam ni mooy alquran bi nga xam ne mooy boroom zikkar moom kese mu ne wa qawlullah donc ak waxu buur yàlla bi taala ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo feeñoo kon mbooleem turu yàlla yeeg melo waaye moom moo feeñoo mbooleem secret alquran bi moo tax moom ci jëmmi boppam mooy alquran mbooleem maanaa nekk ci alquran ay feeñuwaay bu borom bi subhaanahu wa ta'aala feeñal ci nekk nekkam gu sax gu kawe ga mooy xaqiiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam mu ne kon buntu xam-xam buntu ngëneelu xam-xam day leeral ci ngëneelu xam-xam waaw mais xam-xam ci jëmmi boppam mooy lan xam nga euh, li nga xamante ne euh, Abu Bakr ibn Arabi euh, radiyallahu anhu dafa am so dafa rëy soxlawul sax di wax naan lan mooy xam-xam définition xam-xam dafa ñëw rek wax ngëneelu xam-xam ngir ne. dafa maanaam dafa leer nañ wala boog mu jafee définir lool waaye xam-xam mu nekk da koo définir niir yi ci idraku ala haqiqatil amr wala al mutabaqa bil haqiqa mën nañ ko wax na idraku shay'i ala xaqiqati am war a boog al izaka jaziman mutabiqun bil xaqiqa maanaam mooy lan mooy jote bi may jote ci mbir information bi accès bi ma ci am accès waaye ma am ci accès goo xamante ne day doom maanaam du ma dute ci ne lii lii waaye nag mbir ma dëppoo namu mu nekki loolooy xam-xam ngir ne soo ci dindee jote maanaam ñàkk a jote gi réer am bu ma indee jote naa ci waaye doguuma ci mooy sikki sàkka am na walla njortu am na kon lu yooyu contraire xam-xam lañ niki noonu su ma ko defee loolu mu wóor ma ni mbir mi nii la fekk dëppoowul ak na mbir ma nekke loolu moom moo gën a garaat loolu lañu ñu tuddee jaxlul murakkab réer <laughs> réer bu gën a do do bu gën a garaaw encore voilà bu ma nee la capitalu France lan la ngeen moom wax New York la loolu moom nga ne ma ne la New York la loolu moo gën a kooku pour nga dindi ko ci ne parce que kooku li mu soxla d'abord mooy nga gën koo nga jikk ko leeral ne ko déedéet New York nekkul sax France États-Unis la nekk ba mu leer ci bopp bi nga doog ko indi nag ne mu doog a dellu ci wax ci case de départ ci ne xamuma nga doog koo leeralal ne ko nag léegi Paris mooy capitale bi xam nga loolu moo gën a jafe dégg nga kon mu ne baa buntu matalul elmi wa qawli wa qawlillaahi ak waxu buur yàlla bi taalaa ji kawaji ah, am na ci nu sax im ne wa qawlullaahi walla ak waxu yàlla ci bopp taalaa ji kawaji yar faa dana yëkkati allahu buur yàlla alladina gaa yi nga xam ne amanu dañoo gëm minkum ci yéen walladina ak gaa yi nga xamante ne uutu joxeef na leen al ilma xam-xam ay daraja ndax buur yàlla bu dul dara du dara itam xabiirun ku dañ kumpa la bi maanaam ku xam sew sew biir yi la bi ma tàmbuloo na ci mboolem li ngeen di def kon aaya bii dañuy gis ne borom yene euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ngëneelu xam-xam ngir ne borom bi subhaanahu wa ci biir ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla maanaam nga xam ne wax na iman ne yàlla dana yëkkati nit maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul iman waaye ñi nga xamante ne ñoom lay gën a yëkkati ci seen biir moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy na utul ilma ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy euh, jox xam-xam mu ne borom yéen dina leen yëkkati darajaatin ay daraja euh, te euh, ci saxiix imaam muslim imaam muslim dafa solo ci Naafi' ibn Abd al-Haaris nga xam ne danaan liggéeyal Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ca Makka. mu taseeg moom ca asfaan mu ne ko man istaxlafta ana kan nga teg foofu maanaam kat bi ngay ñëw comme yow yaa fa nekkoon imam ana kan nga fa teg mu ne ko istaxlaftu ibn ibn abza mooy abdurrahman ibn abza mawlan lana maanaam suñu jaa jaam la bu ñu goreel bu bu dëkkoon maak bu dëkk Makka moom lañ fa bàyyi sayyidna Omar ne ko istaxlafta mawla ab jaam bu ñu goreel moom nga fa bàyyi mu yilif kilifa yu mag yee sang ya fa nekk ah sëriñ yaag ñëpp nga mu yilif leen xoolal mu ko wax mu ne ko innahu qari'un li kitaabillahi alimun mu ne parce que moom dafa jàng téere yàlla bi da koo xam waaye tamit li nga xam ne moom mooy acte yi aju ci téere bi ak fara'id bi souvent dañ koy am ngir wax miraas ak acte yooyu da koo xam Seydina Omar radiyallahu anhu daan daan ama inna nabiyyakum qad qaala inna allaha yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi axarina ah waaw waaw seen yenent bi de waxoon na sallallahu alayhi wasallam li wér boor mooy yàlla dana yëkkati ci bii xam-xam ci xam-xam bii dina ci yëkkati ay nit ba pare wàcce ci ñeneen yàlla maanaam lii te lii mooy mooy rek après fi nga tegu ci xam ci àdduna comme li imam na nawawi wax nee na doy na ci ngëneelu xam-xam mooy ne mbooleem nit ñi dëppoo nañ ci màggaayam maanaam mbooleem nit ñi dëppoo nañ ci ne lu tedd la te ñëpp dëppoo nañ ci ne am xam-xam moom moo gën ñàkk am xam moom ñoom loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci te ñaare boroom xam-xam même bu maanaam ñaare boroom am xam-xam rek jikko la maanaam mbir la buy qualité la boo xamante ne day day day day xëcc nit ñi bëgg la loolu rek maanaam sans rien defaloo leen dara mais da am xam-xam rek day tax day xëcc nit ñi bëgg la kon kon loolu euh, moo tax euh, moo tax ci euh, ci Zayd ibn Aslam dafa wax ne wax bi boroom subhaanahu wa ta'aala narfa'u darajaati man nashaa ñun ñuy yëkkati darajay ku ñu so mu ne bil ilmi ci xam-xam lay jaaree daraja yi ku ñu soog ñoo ko yëkkati waaye ci xam-xam lay jaare loolu moom moo tax kon borom fii nag da ngay gis kon imaamul Buxaari rahmaal daf koo indi ngir wane ne ngëm gi ñu romboon ngëm googu boo bëggee nag nga gën a mat yow yàlla yëkkati la ci ay daraja da koy boole xam-xam maanaam ngëm rek ba doyut mboolem yi ñu wax ne noonu nga war a doxale baax na waaye boole ko ak xam-xam yàlla yëkkati la voilà. am na yeneen yeneeni xadis yu bari yu ñëw ci gëneelu xam-xam voilà bokk na ci inna allaha euh, inna al malaikata yada la la la tada'una ajnihatahum li talibil ilmi ridan li ma yaf'alu malaaka nit ki buy dem di sàkku ji xam-xam dañu koy euh, tàllalal seen laaf yi mu dox ci kaw seen kaw ngir kontaan gi yàlla kontaan ci ñoom lañ nekke lii li waaj li kooku di def ak inna allaha wa malaikatahu hatta Ah, hatta namlata fi hajriha wa wa wa wal xiitaanu fil bahri la yastaghfiruuna ala muallimin naas al xayr wala boog la yusalluuna ala muallimin naas al xayr ci riwaaya yàlla benn ak malaaka bi muy ñaar hmm? mu ne maanaam ak mboolem adduna bi ba ci mbelentaan bii dukkat ci suuf ak jën wa nekk ci biir géej ga ñoom dañuy julli ak di ñaan njéggal pour kan ki nga xamante ne moom mooy jàngal nit ñi lu baax te loolu mooy day jaare ci xam-xam ak xadis bu nekk sax moom mosul parce que xadis ñu ci tabaraan te yëpp wér nañ bii yi ma tudd yëpp man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna képp ku sóobu aw yoon dem di wuti ji xam-xam yàlla yoon woowa la lay jaarale yóbbu la biir àjjana naam ne mi ngi maanaam yoon woowa la la jaarale te yoon woowa moom boo ko tey moom moo la yóbbu biir nga dugg biir àjjana et cetera ngëneelu xam-xam bokk na ci li Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu nekk leen wax ni yeneen ci saa saa mi ngi ci Sunan Tirmidhi mu ne maa ubida Allah afdalu min al-fiqhi fi ad-din wala faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alfi alim kenn jaamuwul yàlla lu gën xam xam ci diine xam lu leer maanaam diine nga nga xam nga am ci xam-xam bu leer bu wér te xóot lu tax mu ne parce que kenn ci xam boroom xam-xam moo ëpp doole gën a metti gën a garaaw ci seytaane que junni ñoo xamante ne ay jaamukatu yàlla lañ ak xadiis bu nekk Seydina Muawiya bi radiyallahu anhu moom dinañ ko gis insha allah Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla nam ci yow yiw am na xeetu yiw rëy rëy woo xam ne yàlla kenn dong ñenn rekk la ko beral te ku yàlla nam ci yow yiw wu màgg woo nga xam ne keneen amu ko daf lay may xam-xamu diine bu leer donc loolu yépp loolu rek jar na jar na sàkku xam-xam bokk na ci ngëneel yi mooy lim ne al ulama warasatul anbiya subhaanallah ñoom ñooy ndono yeneen yi borom xam-xam alayhi salaatu wassalaam ne yeneen yi buñ fi jugee duñ fi bàyyi dara ci alal lépp luñ fi bàyyi fële la jëm baytul maal waaye nag xam-xam lañ leen di doon moo tax mu ne fa man axasahu axasa bi xam waafir ku ko jàpp jël na jàpp na ngëneel gu rëy a rëy lii rek doy na ngëneel ci xam waaye bu ñu xoolee imaam al-Bukhari aaya alxuraan fi indi xoolal aaya bii la indi wa qawlu ak wax bi buur wax buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na ñu naan waqul waxal rabbi yow saa borom zidni yokk ma ilman xam-xam ndax lan borom subhaanahu wa ta'ala yonent bi sallallahu alayhi wa laaj niwu ko <coughs> yokk ma leneen lu dul may ma xam-xam te moom mooy xam-xam yi aju ci moom yàlla. li nga xamante ne ngir ne xam-xam mooy mbir mi nga xam ne mooy fil mbir mi nga xam ne kenn mënu koo matal ba mu jeex ndax dafa infini ba pare ci biir infinité bi mu absolu ci biir absoluité bi mu illimité ci ci biir illimité googu mu daal di ci infini waat maanaam mu jeex maanaam xam-xam mooy mbir mi nga xam ne du jeex kenn munul taxaw ne boole lu ñu war a mën a xam nag léegi xam naa ko yàlla dong moo xam lépp <laughs> ba ci ba ci mbiru diine ah mbiru yàlla li aju ci yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy jeex jeex ci yàlla du deñ di xuus ci biir yàlla ci boppam di gën di découvrir ay mbir tout le temps mu ngi ci exploration moo tax muy gën di yokk moo tax bu yàlla ne ko kon yow ñaan ma ma yokk la xam-xam te amul leneen ci alquran ba alquran dag lu ko yàlla ne yow yokk ma li lu dul xam-xam bu dul woon ngëneelu xam-xam bu doon am na benn amul beneen lu dul ne maam Adama alayhi salaam loolu la ko yàlla gënalee ci kaw malaaka yi mhm. comme ni mu ñëwee ci bakara baqara ba mu ba malaaka yi ne na leen sujootal kon maam aadama bu dul woon loolu rek doyoon doyoon na ci ngëneelu xam-xam mhm. bu amul woon beneen ngëneelu xam-xam lu dul gis nañ ko démb ci jotaay bi weesu mhm. xaj bu demee rëbbi bi bu dee xaj bu ñu jàngal la ba mu xam nu ñuy rëbbee bu demee rëbb jàpp indi dañ koy mën a lekk mu dagan waaye bu fekkente ne jàngaluñ ko dressé wuñ ko bu condition yi ci def yépp mate bu demee rëdd jàpp bu ñëwee day xaram segam maanaam subhaanallah ba ci xacca bu ñu jàngal bu xam moo boo gën bu xamul maanaam comme quoi gëneelu xam-xam ni mu gënee leneen lu dul xam-xam am na xadis buy wax ne xam benn dem wuti ji xam-xam benn masala kese nga jàng ko benn kese kese moo gën nga aji junni yoon mag euh, subhaanallah xoolal imaam al-Bukhari indiwu ci benn xadis buntu bi indiwu ci xadis ngir la la maanaam daf lay junjël ne la xam-xam bi xam nga am na ñu ne waaye c'est parce que comme ñoom Kirmani ak rahmatullah alayhi ak ñeneen mais waaye c'est parce que amul woon xadis bu bu bu rempli bu bu bu matal am mais loolu xam nga ni mënta ne parce que imam al-Bukhari ak ni mu bëree xam-xam ak li mu xam ci xadis nga ni amul benn xadis bu mën a indi ci ngëneelu xam-xam loolu xam nga ni yanuwul maanaam waaye dalay jàngal ne la aaya alquran yi doy na te mboolem xam-xam mi ngi yem ci alquran te alquran mboolem li ñuy wax ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi du leneen lu dul alquran kese la ngir ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi alquran et que xam-xam bi yëpp mooy alquran te boo xoolee te euh, mooy li imam euh, Shafi'i wax kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi din alilmu ma qaala fihi nnaasu haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatin xam-xam yëpp boo ci génnee alquran lépp neen la ay caaxaan la maanaam xeetu boo sóor la gën a maanaam ay préoccupation yu amul njariñ la am na ñu bëree bëri fi ñu amee problème mooy ay dañuy dañuy sonn ci xam-xam yoo xam ne bariwul njariñ comme li imam Ibn Hazm nee na def naa fukki at ci sama dund di jàng xam yoo xam ne ba ma demee bu fukki at yi mat bi ma defee rétrospection bi damaa gis ne ndekete amul woon benn njariñ mooy ay ilmul falak jàng biddiw yi ni ñuy demee naka la ñuy kiwee yan biddiw ñooy am jamono sàngam yan ñooy fi ak xeet yooyu nekk di sonn ci naxu yi ah waaw ndax basari yuune yi wuute nañu kuufi yuune yi ci bii nii nangam hamza bii lii la xam maanaam nekk di sonn ci yooyu gudd ci nekk ci nekk ci balaa lu ne nga sonn ci xeetu lu rab maanaam di sonn ci xeetu xam-xam yooyu alors que yooyu am alaat lañ dafa am xam-xam yi ñaq lañ dafa am lu ñuy al ulumul alaat am al ulumul wasaa'il ak li nga xamante ne ñoom ñooy al bi ah waa alaat yi mooy lan mooy yi nga xamante ne ay uti lañ rek yooyu moom li ci soxla mooy comme li nga soxla xorom ci cin bu tuutee ba néew lool cin li dana defee neex bu bëree ba ëpp cin li yàqu maanaam mooy ay xeetu wu ay euh, euh, balaaxa ay xeet maanaam lépp lu aju ci luxa ak yeneen xeet yooyu maanaam c'est parce que langue arabe bi foofu ñu xam ko ak yu mel noonu mais boo ci bëggee rey sa bopp tout le temps nga nekk ci euh, voilà di jàng boo déggee daal yéegi jóge fa dem maqaamaatul hariri dem kii ba pare di jàng tamit shu'ara jahiliyya yi maanaam yooyu yëpp ay xeeti maanaam xeetu mbóosóor la xeetu maanaam lu tax mu ne xeetu mbóosóor mooy perte temps la en fait que yi ko ëpp solo mi ngi fii parce que yooyu yàlla du la ko laaj li mu lay laaj mooy alxuraanam ji ak sunnaam bii xam-xam nan nga doon jullee nan ngay woore et yooyu la lay laaj yaa ngi dégg euh, moom kon voilà léegi wasaay bi moom mooy lu dem nag ay usul euh, qawaid yi ak xeet yu mel noonu yooyu euh, ay comme comme mustalah la xadiis et cetera yooyu tamit maanaam nit ki bu koy jàng na na nit ci jàng li nga xamante ne moo koy maanaam même bu dee da ci am niveau bu kawe trop aussi bu mu nekk loo xam te ne lay doon ci moom nga xam ne lii daf may permettre rek ba gën a comprendre acte ak yi nga xam ne ñoo jëm objectif yi mooy alxuraan ci boppam ma mën a comprendre aaya bi ci boppam ma mën a comprendre yi ci saa xam ci boppam ma mën a comprendre acte ci boppam et cetera yooyu ma xam leen yooyu ñoo ëpp doole moo tax mu ne man ba ma defee fukki at ci lee xam ne amul benn njariñ ci laa détourné wu dem jàngi ji alxuraan sunna et cetera ak yooyu nekk ci xadiis yi jàng ci après ma géeju yooyu moom amal njariñ après voilà dégg nga euh, moo tax imam Shafi'i ne kon xam yooyu yëpp ay caaxaan la ba mu def lan maanaam wala boog daanaka maanaam babaat daal la am fait la maanaam ak souvent ñaare ngir mën a wane nii am naa sew sew bu may mën a dajjee ga ay yi et cetera ak yooyu mu ne illa al quran siwal quran siwal siwal xadiisa ba mu def xadiis illa al xadiis ba mu def xadiis wa illa al fiqh fi diini ak xam-xam bu xóot ci diini mm-hmm. maanaam mooy mboolem xam-xam yi wër-wërloo ci diini te nga xam ne mënta ñàkk par exemple aqida mais boo ci jàngee li nga xam te ne mooy pas-pas wér kii nangam mais mais nekk ci kalaam gi di xuus tout le temps di kii sew sew yi fii nangam dugg ci loolu du objectif bi. mu ne al ilmu xam-xam imam Shafi'i radiyallahu mu ne al ilmu xam-xam dëgg mooy maa qaala fiihi an-naas haddathana mooy li nga xam ne nit ñi dañ naan haddathana haddathana mooy lan mooy yàlla nee na yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam te mbir mi di jaar ci yoon wu wér ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii mooy xam-xam ah wa maa siwaahu leneen lu dul lii fa waswaahu shayatin xamal ne ay jax-jaxalu seytaane la seytaane moo lay nax rek di la jax-jaxal indil la ay kii nga jàpp ne nag saa yaa ngi xuus ci xam-xam yu vaillé yi nangam fekk demu demuloo kenn. la euh, non non non euh, dafa sérieux ah voilà voilà maanaam dangay gis ni kon finalement mën naa nag bu ñu waxee xam-xam de manière générale xam-xam yu am njariñ yëpp baax nañ. waaye xam-xam gëneel yu mag yiñ ci wax mooy xam-xamu diine naam yeneen xam-xam yi ci des yëpp am na njariñ mais xam-xam bi ëpp doole mooy xam-xamu diine voilà kon ñu yam foofu insha allah wallahu taala xam naa tey tey dañoo def ci bu mag introduction bu mag ci ci bi ngir ngir njariñ gi maanaam buntu bi surtout importance bi am importance ak njariñ bu mag gi wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika baraka